kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom tabaraka wa taala di leen ndokkeel di ziar ñëpp ci weeru koor gu tedd wi ñu nekk eh, di ñaan boroom bi mu may ñu ngërëmam may ñu njéggalam may ñu ñu yàgg koo fekk ci lu ko neex di delloo ñaanal suñu way dawlu yi comme li xaaji Samba wax Cheikh Mouhamadul Amin Wade ak ñi nga xam ne ñoom la fa fekk ak ñi ko fekk jamono yooyu yëpp boobu ba léegi yal na borom bi jéggal leen te boole leen ak alayhi salaatu wassalaam ginnaaw loolu tey li ñu joxoon ñu war wax euh, exégèse du Coran lañ def dëgg la waaye lenn ci alquran ndax alquran loo ci jël day taxawul li ci def waxu borom bi la tabaraka wa taala bi nga xam ne laa yatihi al baatilu min bayni yadayhi wala min xalfe neen du ko dikkal ci benn wàllam ki ko wàcce mooy borom bi tabaraka wa taala tey insha allah comme li al <laughs> haji wax mooy euh, waxtu yi dañoo njat ça fait euh, dafa nekk loo xam ne sax dafa tombé mu nekk lu am solo mhm. parce li ñuy waxtaane mooy suuratul asr al asr buñ nee asara ci arab mooy pressé na dalay weñ mel ni dina la pressé ci mbir comme ni ngay jëlëb limon di ko pressé ba mu jeex noonu la temps di def nit ñi wal asr suuratul asr mu nekk saar bu yéeme nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala li ëpp ci mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim dañ ne suuratul makkiya la mooy makka la ko borom bi wàcce zaadaha allahu tashrifan wa takrima muy saar boo xam ne ñetti verset la comme ni ko ñëpp xame waaye bu rëy ay mbir ndax al imaamu Shaafi'i rahimahullahu ta'ala da doon wax ne law lam yunzal min al qur'ani illa hadhihi suura lakafati an-naas lima fihi min ulumi lima shamilat aw shamalat min ulumi ala ulumi wala min ulumi al qur'an mu ne saar bii de muy suuratul asr bu yàlla wàccewuloon ci alquran lu dul moom doon na doy nit ñépp moom kese ñu ne la alquran bi suuratul asri kese la amul leneen mu ne loolu doy na nit ndax li nekk ci biir ci mbooleem xam-xamu alquran yi ñu ngi ci saar bii kon ci la ñuy xamee ne gàtt na waaye kon li ci biir rëy na sinon imaam bu toll noonu di al imaam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i radiyallahu loon wax lool. al imaam al ngir wax ci njariñ li saar bi am ba léegi xam naa ci lañuy ñuy yem ngir dugg ci biir comme que ci asr lañ ne. rahimahullah muy solo ci saxaaba bu tudd Abu Hudayfa radiyallahu anhu mu ne yonent saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam doonuñu woon daje. ñaar ci ñoom doonu ñoon daje lu dul ne bala ñoo takkale ko dina kenn ci ñoom dina fàttali keneen ki jàngal ko suuratul asr yi ñu dooru nuyoo dooru ñib ku nekk dem sa ndax am solo gi ci nekk saar bii nag di suuratul asr al asr borom bi tabaaraka wa taala dafa tàmbali saar bi ginnaaw bismillahir rahmanir rahim muy tàmbalee ci turu borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu daj ñëpp ak lépp mu ne walla asr borom bi ne mu ngi waat ci al asr léegi al asr mooy lan am na lu ñu ci wax léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ñu ne al asr mooy ad mooy jamono ji te jamono jooj moom la borom bi def suñu dund ci loolu lay paase doomu aadama du génn lool moo tax nag borom bi tabaaraka wa taala di wax comme ni mu nee ci saxiix imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhima yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne yu'dhiini ibnu aadam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr bi yadil mulk aw ana bi yadil mulk al amr bi yadil amr uqallibu al-layla wan-nahaar borom bi tabaaraka wa taala ne doomu aadama bi de mu ngi may lor. mu ngi ŋàññ temps bi te xamul ne man maa fi def temps bi mooy jamono ji maa ko fi def boo ŋàññee jamono ji ki def jamono ji ngay ŋàññ ca gannaaw ci sama loxo la mbir yépp nekk may jàllar bi guddeem ak ay bëccëgam te bu ma neexee an aqbidahuma ma téye leen dootuñu amati moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon laa taqulu yaa xaybatal dahr daa fekk arab yi ñu tàmm loolu comme ni nga xamante ne ñi dund ci société yi di nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy saaga temps bi génn mu daal di taw nga ne un temps de am loo ci teg nga génn bëggoon mu deme nenn demewul noonu nga wax un temps de am loo ci teg loolu arab yi dañ ko doon def yonent bari saa saam fekk leen ci loolu leneen la taqulu ya xaybata ad-dahr inna allaha huwa ad-dahr waaw neleen yàlla ci boppam du moom mooy jëmmu temps bi nii mooy yàlla mooy moo ko fi def te mooy temps bi li ngeen koy ŋàññe du moo ko defal boppam ndax mu ngi taw wala tawul est ce bee ko defal boppam am na kuy def ci gannaaw muy borom bi tabaaraka wa boo saagaa mu ngi mel ni da ki ngay saaga mooy borom bi te loolu garaaw la moo tax nañ ciy bàyyi xel bu ñu toppandoo wala miin. léeg-léeg du toppandoo sax miin bu mu ñu yóbbu ci ñuy waxe waxinu ñoo xamante ne nii bàyyiwuñu xel ci li ñuy wax te bàyyiwuñu xel ci li gravité kàddu yi ñuy génne kon laa taqulu yaa xaybata ad-dahr am ñu ne ab dahr mooy loolu kon al-asr mooy ad-dahr mooy jamono ji nga xam ne borom bi da def loo xam ne da feeñal ay ay feeñuwaayam da ciy feeñ temps bi li ci borom bi def guddeeg bëccëg wa min ayatihi al-laylu wan-nahaaru wash wal-qamar laa tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi fatarahunna in kuntum iyyahu ta'budun borom bi tabaaraka wa ne wa min ayatihi bokk na ci ay mandargaam yiy wane kattanam sañ ak man-manam mu def guddi ak bëccëg def jant bi ak weer wi kon yooyu mu ne bu leen leen jaamu ndax am na ñoo xam ne loolu lañ doon jaamu comme zoroastriens yi ñuy jaamu safara wala ñi nga xam ne dañuy màggal jant bi wala leneen mu ne déedéet bu leen leen jaamu bu leen leen sujootal bu leen leen toroxlul bu ngeen amee ki ngeen di jaamu di ko wéetal mooy borom bi nga xam ne moo leen bind ñoom ñépp bu dee ne bëgg ngeen a wéetal te lool moo leen war mooy wéetal seen borom kon am ñu ne al asr mooy ad-dahr jamono ji am ñu ne al asr mooy julli tàkkusaan la ci borom bi jublu ndax importance bi mu am ci biir julli yépp ba borom bi ne hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin borom bi ne hafizu ala salawat ala salawat mu ne wattu leen préserver leen jox leen yitte te di ko taxawe ala salawat ci julli yépp julli juróom yi wasalaatil wusta rawatina julli da nga xam ne moo diggu dóomu dëgg la bari na ay wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ngir xam ngir définir ana lan mooy salaatul wusta am na ay dix-neuf wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim salaatul wusta ban la waaye insha allah li ci gën a dëgër mooy li yonente may sar saab wax Seydina Anas solo na ko Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhum ñu ne yeneen yonent bi alayhi salaatu salaam yawmal xandaq keroog bi nga xam ne xare boobu amoon muy lee coalisés al ahzab bi mu xewee dañu ne woon benn jamono boo xam ne noon yi da leen a acculé woon parce que waa Quraysh dañu ne ay petite guerre jeex na nekk fi di xeexantu xeex yu ndaw yooyu jeex na on va former une coalition man ko boole suñu doole dal ci l'islam mu jeex benn yoon bi ñu nee loolu lañuy def ñu dajale min al yahudi min yahudi xaybara te ñoom ñoo ko sooke woon waa Ghatafan ak ñeneen yi nga xam ne tribu yi nga xam ne bañ l'islam moo dee woon seen xol bi ñu ñëwee keroog am na jamono joo xam ne bés boo xam ne dañoo acculé yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ci xandax bi ci kanaal bi muy li nga xam ne moom lañ defoon ngir ñu bañ a dugg jàll dugg ci biir Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam bi loolu amee yonent bi alayhi salaam loolu jàpp ñu nekk face à boo xam ne mënuñu woon sax dem di julli ji yonent bi alayhi salaam keroog mbir mi daal di koy metti lool ba timis gi dugg mu ne shaghaluuna an salaati al-wusta al-asr mala allahu quburahum wa sudurahum naara yonent bi alayhi salaatu salaam mbir mi metti ko ndax nit ku baax bu la lu baax rëccee daa war a am lu mu jur ci yow waaye lu baax rëcc la mu mel ni dara xewul déedéet loolu du jikko du melokaanu nit ku baax yonent bi alayhi salaatu ne mala'una an as-salati al-wusta shaghaluna shaghaluna daal dina ñu yitteel ba julli ju dugg ji di salaatul asr julli tàkkusaan defuñu ko mu daal di ñaan yàlla seen kaw tellement am doole gum am doole mu ne yal na borom bi feesal seen dënn yeeg seen bàmmeel yi ci sawara wal iyaadu billah am ñu ne kon loolu mooy salaatul asr te moom la Seydina Abu Bakr Nufay ibn al-Harith radiyallahu anhu doon wax comme ne hadith bi ne ci sahih imaamu Muslim rahmatullah alayhi mu ne dafa newoon benn xare ak ay taalibeem bi nga xam ne ci la xaw a mu ñiis xamatuñ est ce que jant bi sono wala déet mu ne badiru bil asr fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man taraka salata al asri faqad habita amalu mu ne njëkkante leen gaaw ñu julli takkusaan ñiis na amuñu xamuñu ndax timis a ngi jot na wala déet nañ gaaw julli tax toolu xare lañ ne woon parce que kat man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ku bàyyi julli tàkkusaan kooku jëfam yëpp yàqu na Seydina Ibnu Umar radiyallahu anhu nettali xadiis bu ne ci saxiixayn radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man faatathu salaatu al-asri fa ka'annama wutira ahluhu wa maaluhu mu ne képp koo xamante ne nii benn julli sàkkusaan daal dina lay rëcc kooku mu ngi mel ni dañoo décimer woon dañoo dafa perte njabootam ak alalam am ñu ne kon borom bi bu waatee ci wal asr tàkkusaan lay wax ngir am doole gum am doole ci parmi julli juróom ak li nga xam ne ba yonent bari saa saa wax ci loolu lépp ñu ne ci loolu la borom bi la wal borom bi ne wal asr maa ngi waat ci al di tàkkusaan ci wax boobu am ñu ne wal asri borom bi ci dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay waat comme nim ne woon la amruka waatoon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa ngi waat ci sa dund ñu ne dundam googu lay waat fii wal asr mooy jamono ji nga xam ne ñoo gën a baax moo gën a sell bu mas a jaar ci kaw suuf mooy jamono ji yonent bi saa saam dund borom bi di wat ci jamono jooju ndax ka nga xamante ne gën di mbindeef ba mu fa du ba nga xam ne moom la dëppaaleel jamono jooju lu mu ci man di demee loolu lépp da koy nangu mooy kon importance su temps kon borom bi waat na ci wal fajr wal layl wa wa duhaaha wa duha waat ci fajar yoor yoor hatta wan nahaari idha tajalla journée bi waat nag ci li nga xam ne moo leen ëmb moom la jeexale yi waat yooyu ci saar yi boo jëlee tartib bi di wàcc mooy al asr ambuleen leen ñoom ñëpp mu dugal yooyu yëpp di wane importance bi nga xam ne moom la jullit bi war a jox temps temps bi ñu boroom bi defal ci lañuy ñuy amee wala ci lañuy ñuy ñàkke lim ñu dikk ëllëg du ñu ko amee feneen moo tax mu jara bàyyi xel jara nekk loo xam ne nit ki day consacré wu ci li nga xam ne moo koy jariñ te li ko dul jariñ mu ba temps bi da koo mayewul yeneen tubaab yi sax sax bari na lum ñuy soññ ci loolu waaw. bim naan ightanim xamsan sayyidina ibnu Abbaas radiyallahu anhu wal hadiisu qad rawaahu al-imaam al-Haakim an-Naysaabuuri fi al-Mustadrak mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dama da doon qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ya'izu rajulan mu ne yonent bi alayhi salaam da doon waar benn waay ne ko ightanim xamsan qabla xams ne ko profiteel ci juróom laata juróom di xew am na juróom yoo xam ne boroom bi dañu koo defal kenn ku nekk ci ñun mu ne profitool ci yooyu balaa yeneen juróom di ñëw yoo xam ne ñoom bu ñëwee mooy juróom yu la ñuy effacé mu ne ko shababaka qabla haramik sag ndaw profitoo ci balaa sag màgget du ñëw bu dee yàlla dégg ni na la fi parce wa kam min saqimin wa kam min sah wa kam min saqimin aasha hiinan min ad-dahr wa kam min sahihin maata min ghayri aasha hiinan min ad-dahr ñaata yoon la nit koo xam ne dara dalu ko ci biti amaana def na bilan le matin médecin yi ne ko tuutee ok waaye midi fekk ko fi borom bi jël na ko waaye ñaata lañuy gis koo xam ne ay mbokkam amoon ñàkki woon nañ amoon amatuñoon yaakaar ci ne dina dundaa borom bi may ko fan ba ña doon yaakaar ne du dundaat ñoom ñëpp moo lekk seen nakkaay dëj borom bi lu nekk lay def kon mu ne ko profitool ci juróom balaa juróom a xew sa jeunesse sa ndaw balaa ak màgget di dikk ndax la nga manoon boo nekkee ndaw boo nekkee mag dootoo ko man te borom bi moo dàq fay retraite ñëpp borom yonent bay saat saam nee na ida marida al abd aw saafara kutiba lahu ajru maa kaana saxiixan law ka ma ma maa kaana lahu inda sihhatihi wa maradihi wa wa wa wa wa iqaamati aw kamaa qaal mu ne idaa marida al abd mu ne bu nit ki feebaree kutiba lahu ajru maa kaana saxiixan muqiima voilà dinañ ko bindal yoolu la nga xam ne mooy bu dee aw saafara wala mu tukki boo tukkee moo tax yu bari ci a ñu la koy woyofal naan la yaa ay euh, euh, euh, yonent bi saa salaam bi ñu digal ne bu ngeen da ngeen a nekk ci tukki comme suñu borom waaw bu ngeen nekkee ci tukki fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru mu ne bu ngeen nekkee ci tukki amul benn ngaañ ci ngeen wàññi julli mooy yooyu ay woyofal la yu ñu defal ki tukki ba yu bari du ko man a def yonent bay saat saam ne jaam bi bu tukkee borom bi da koy bindal comme si bu resté woon këram mu doon def en temps bu da ko dara gàllankooru loolu la koy bindal waaye bu feebaree ba lu bari mënatu koo def lam doon def ba mu wéree loolu la ko borom bi bindal kon yonent bay saat saam ne ko profitool sa jeunesse balaa sa màgget di ñëw mu ne ko beneen wa an sihhatika qabla saqamik na nga profité ci sa santé bi la borom bi jox muy wërgu yaram gi balaa feebar di ñëw am na yoo xam ne bu la ko borom bi mayee profitool bul xaar demain bul jël liggéeyu tey nga koy pousse à demain repousser ba demain parce que kan moo la ne demain di nga ko fekk wala boo ko fekkee dee toon nga ko tal mun a kon profitool li nga xamante ne nii mooy booy am santé balaa feebar bu la koy teree def di ñëw mu ne waaye profitool an ghinaaka an ghinaika qabla faqrik mu ne ko profitool li la borom bi koog bi mu la jox ak lu ndaw ndaw loo ci mën a def ngir yàlla defal balaa borom bi di xëcc lépp ak ñàkk daal di lay topp te dootoo ko man ngay rëccu mu ne loolu profitool ci lool mu ne ko beneen waaye na profitoo ci li nga xamante ne nii mooy sa jot faraghika qabla la na nanga profiter ci li nga xamante ne mooy sax jot gi nga am borom bi bu defee nga féex ci lu bari lu bari gàlluwul sa kaw ay taala yoo xam ne da ko war a gaaw remplir ak jëf ju baax ndax bu la rawee boo mooy dootoo ci jot li anna kulla nafasin jawharatun nafisatun lan tanjali yumkinu an tastari al kanz biha la yatanaha xayruhu fantabiha waaw ah borom masaalik ne radiyallahu anhu nit ku nekk daa war a xam ne nokki gi ko yàlla jox nokki gu mu nokki ab gànjar la boo xam ne mooy valeur am mënuñu koo mesurer non mënuñu koo mesurer man nga cee jënde lu ne nag loo xam ne ay yiwam du jeex kon nag samay mbokk fanta bi ha sama mbokk fanta bi yeewul ci lii balaa la sa temps bi di romb wa amiril awqaata bin nawaafili qabla al faraa'idi bila taghaful na nga dundal rempliral feccal sa temps ci ay la ginnaaw bi nga paree say farat kon wa faraghaka profitool ci sa am temps laata nga koy ñàkk laata doo wa suxlika leneen ñëw dikkal la loo xam ne dang naan nday sànn non amatuma temps quoi nangam ak nangam cëy bu nga ko manoon alors que amoon nga ko daaw amoon nga ko ay jamono defoo te borom bi bu ubbilee jaam bi buntu xéewal bunt bu koy woo ci boppam mu sàggan ba mu tëju bu mayul dootul ubbeekuwaat ci mbaaxam nag mën na ko ubbiwaat mais boo mayul du ubbeekuwaat mu ne nag bu mujj wa umraka qabla mawti profitool sa dund balaa faatu di ñëw ñi nga xam ne ñoom lañuy dégg ci alxuraan borom bi di nettali naan ñoom dañuy dem ba foofu naan yaa yaa waylataa ay way woo naa sama toskare waaw ay woy borom bi boo ñu delloo woon allah addina de bu ko defee ñu jëf lu baax lu wuuteeg liñ doon def borom bi ne déedéet walaw ruddu la aadu lima buñ leen delloo woon addina ñu yëga di wat delluwaat ca lañ leen doon tere loolu mooy doomu aadama bu mettee ñépp ne jël nañ ay résolution coronavirus bi ñëwee am na ñu bari ñu jëloon ay résolution hatta nasaraan si dañoo jëloon ay résolution waaye bii affaire yi demee ba mu jeex nga gis daanaka léegi instant bii ak nañ doon dund avant deux mille vingt quelle est la différence pourtant am nañu jëloon ay résolution ndax bu mettee loolu mooy doomu aadama moo tax borom bi ne dañuy ñëw ba àdd ba àllaaxira ba ñu faatu mooy barsax gis liñ leen doon dig ñu ne borom bi ay doo dooñu dooñu delloo alors que borom bi na non bu ñu leen delloon dañuy dellu ci li nga xam ne moom lañu leen doon tere wa innahum lakaazibun nekkuñ ñoo xam ne ñuy wax lu am la li ñuy wax wute nag li kon nag profitool sa dund muy al asr waaw muy sa dund gii nga xam ne da lay pressé yow doomu aadama bi moo tax al imaam al hasan al basri radiyallahu anhu doon wax ne innama anta ayyam yabna adam yow doomu aadama bi boo xamoon sa bopp dëgg da xam ne ay compilation de jour la moom nga nekk ida dahaba ba'du ba'du al-yawm dahaba ba'duk waaw bu benn ci jour yi di dem sa lenn moo dem yow bis bu dem mooy na la leer ne bis yàlla yàlla yàkkaloon day rétrécir léegi jëmale fan xabru la la jëme ah alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir li fëleen fël yóbbu seen xel yi yóbbu leen ngeen préoccupé wu ci leneen mooy lan ak takaasur njëkkalante bari la woon te ëppalante ci mbiru àddina fi ngeen di nekk ba kañ hatta zurtumul maqaabir ba ni ngeen di dem di ziyaare bàmmeel yi ci benn tekki ñu suuli leen kon mu ne ko profitool sa dund balaa sa faatu di ñëw ndax dund gii lañu am liñ ko waxee léegi loo fi defuloon doo ko amaat bu dee ne ki nga xam ne moo gëm yàlla sax ne woon ci mbaax mooy dem ba yawmal qiyaam di rëccu naan borom bi bu ma xamoon ma redoubler boo ma bu ma mënoon redoubler d'effort lan ngay xalaat ki nga xam ne defu ci dara ixlaa'u nafasin an ta'a bés boo wéetalee benn bakkan ci jaamu yàlla lan lay waral loolu day nekk xasratan lada vis saa wala yawmal qiyaam day nekk ak rëccu ci jaam bi yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah lay wax ay waay woonaa sama rëccu ci li nga xam ne daal dinaa koy gàttañ lu ci wàllu yàlla ndax nit ku nekk war nga am war nga def attention sa wàllu àddina sa leneen lépp nga jagal ko sa côté sa borom dara te boo nee ci sa borom di nga xam ne wàllu àddina googu mooy sa wàllu boroom tamit bu dee xam nga na borom bi neewu leen kaay leen ngeen nekk nekk leen ci jàkke yi bàyyi àddina ak ñeneen ñi mukk déedéet jaamu yàlla jooñ ngay def liggéey ba ngay def jaamu ci yàlla bëgg ci dimbali nit ñi yéene ci loolu yàgg kuy yow ci jàmmu yàlla nga ne moo tax yonent bay saa saa nee na jaam bi bu liggéeyee ba sonn fekk koo xam ne yéeneem baax na hatta bu tëddee di nelaw dañ ko ndax coono dañ koy bindal ay tiyaaba waaw lu ñu tee kon ñu rafetal suñu yéene te yéene mbir mi ngir suñu borom te xam ne ñun bu may liggéey it jaamu yàlla laa ne ma yéene ko loolu la jaam bi di fexe def dañu war a àgg stade bi naa mu Mu'adh ibn Jabal doon wax radiyallahu anhu waxoon ko mbokkam mi Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi leen yonent bay saa saam yónnee Yaman mu koy laaj nan ngay taxawal guddi yi mu wax ko ko ne wa bu ma defee ba pare wa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati bu bu paree man ni may nelawee gis nga bu may taxaw di jullil yàlla ni may yaakaare borom bi fay ma bu may nelaw loolu laay yaakaare borom bi fay ma ci sam tamaa yi xarab parce que yéenee ko may kon nag nañ fexe suñu dund gii borom bi di waat wal ko jaarale ci yoon def ci loo xam ne moo ñuy jariñ ëllëg ca yawmal qiyaam moo ñuy jariñ ëllëg bu ñu duggee bàmmeel bu dee ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla ñooy rëccu ñenn ñi lan ngay xalaat ci nga xamante ni moom dafa wéetaloon ay ay waxtoom ci jaamu yàlla defu ci dara loolu xasra lay doon yawmal qiyaam wal iyaadu billaah bi suñu boroom waatee ci jamono mu ne innal insaana la fii xus mu ne innal insaana dëgg-dëgg nit la fii xusrin mu ngi ci pertaange gu rëy a rëy a rëy rëy xusrin boobu li ta'zim wa tafxim ngir rëyal mooy nit ñépp amul kenn ku ci profité ci dundam ji dund ji yonent suñu borom di wat lu dul ñi muy nii rek mooy profité woo ci sa dund ak loo mën a def bés boo sàngoo suuf nga xam ne ndekete et eh, problème am na waaye ñun comme que alhamdulilah borom bi may nañu ñu ngi dund léegi xamal ñu yooyu c'est le temps de saisir le bal la la balle au bon mooy léegi ñu profité léegi bañ a bàyyi ba mu wees dañu xam ne àddina bi moom de toute façon nii la de day ab cycle la boo xam ne moom day dem di yóbbaale ña fay nekk ña fay ñay dund ci biir na nga fexe yow ba mu lay yóbbu guddi yeeg bëccëg yi buy dem mu fees del ak jaamu yàlla waaw waxtu wi bu ko defee mel ni la Seydina Al Hasan doon wax ba léegi radiyallahu an al Basri mel ni waxtu wi day wax ak yow doomu aadama bi naan la ah yow doomu aadama bi profitool ci man bala maa dem parce que bés bu ma demee bés bu nekk loolu lay lay wax bu dee yow comprendre nga nan nga xam nga profitool ci man parce que du ma ñëwaat nga may gisaat lu dul yawmal qiyaam bés bi la borom bi di laaj bés boobee loo ci ràmm defal nga may gisaat kon nag profitool ci man noo tax kook du tal yu bari du ko tal parce que moom il est chargé ku sa emploi du temps chargé am na yoo xam ne talu ko yooyu doo ko yu bari doo ko tal du ne dangaa amul jotam gaa yi dañuy jàpp ne moom daa non parce que li nga war a def nga jàpp ne man li ma jot am sax réaliser gu ma dara parce que wama qadarullah haqqa qadri jàmm bi lépp lu mu def loolu aaya boobu day taxaw ci kanamam dëgg dëgg nattaguñ yàlla dëgg dëgg niñ ko waroon a natte loolu mooy dëgg kon mu ne innal insana la fii xusr dëgg dëgg ki nga xamante ne mooy al insaan di nit la fii xusr mu ngi ci pertaange gu rëcc illa alladhina amanu loolu mu dugal nit ñépp waaye gis nga am na yeneen boroom xam-xam ci lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu naan mooy ak wàññeeku mooy gis nga jamono jooju boo ci nee temps bi wàññeeku nga jëm boroom bi du nee na moo ñu bind ci daafin ci néew doole thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa ginnaaw néew doole ji mu defal la kattan yow doomu aadama bi thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yaxluqu ma yasha borom bi ne ginnaaw bi ma la defalee kattan ngay tëbaka dal di bajantu te am nay temps lépp dañ la ko doon defal bi nga nee liir ba ni ngay lu bari dañ la ko doon defal ku la bàyyi woon doo doo doo dundug dundugul jaar ju jaar yoon léegi nga mënal sa bopp muy xuwa doole googu borom bi na rek ginnaaw doole googu maa lay defaat maa indiwaat faiblesse bi boo gisee mooy kon dundu aadama li ko wër mooy faiblesse moom mu nekk doole ji am kattan gi ci digg bi la ne saas bu tuuti la iblis nag ak i mbokkam dañ lay gëmloo ni lii nii moo gën a gudd ci sa dund non dama ko retraite yow di la gisloo mbir yi kene mbir yi jegeegul innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariba borom bi ne ñoom dañuy gis ne mbir yi dafa sori lool alors que man ñun dañoo gis ne lu jege la te dëgg-dëgg li borom bi wax mooy dëgg lu jege la te képp ko kuy ñëw même boo dundoon quatre-vingt-dix ans cent dix ans bés bi ngay génn àddina sa sa bu malaaka yi ñëwee malakul mawti bu ñëwee wallahi sa dund gi man nga ko koo waat comme benn ceeb sa lay doon booy fàttaleku la nga mënaloon sa bopp ba heure bi te am nga cent ans day mel ni benn seconde la woon bu jàll boobu ngay xam laa réalité des choses kon nag mu ne doomu aadama nit dafa nekk ci pertange ndax profitowul ci temps bi moo tax al imaamul Buxaari rahimahullah daal di solo ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhum mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ni'mataan maghbuunun fiihimaa kasiirun mina nnaas as-sihhatu wal faraagh yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari xéewal a ngi li ëpp ci nit ñi dañ cee perte. Cheikh bee ngi def suuratu Taghaabun fan yi radiyallahu ci koor gi mooy dañoo perte mooy niñ ko waroon a niñ ci waroon a profité defuñu ko bal daa mujj parce que yàlla mooy xéewal gu la yàlla jox boo ko profité wul day mujj soppale ku nekk le contraire ci yow moo tax mu ne ñaari xéewal yi ngi yoo xam ne dafa nekk ah ñu bari dañ cee perte mooy as-sihha la santé mm-hmm. wallahi ku dem ci ci ci ay ci ci hôpitaux yi même boo amul loo añe tey di nga ne boo man nag borom bi xéewale na ma lu yaatu quoi parce que am na ñu fa yor lu bëree bëree bëri waaye manu manuñoo sex dara fexal bo seen bopp dara te lu ñu leen fexal ñu yàbbiwaat ko te immeuble yi nga romb am na yoo xam ne moom moo ko moom li mu yor ci alal amoo ko te loolu ay misaal la yu ñëpp xam ci lépp waaw lu tax afala yatadabbaruna al-Qur'an wala afalam yasiru fil ard lan moo leen dox ci kaw suuf fa yanzuru kayfa kaana aqibatu alladhina kaanu min qablihim wala moo tee nit ñi duñu dox ci kaw suuf léegi sa ngay toog sa néeg yor sa téléphone gis lépp borom bi di la wan ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon fi nga xam ne noonu lañ newoon ak tey anañ nga xam ne kon allahu huwa alhaq borom bi mooy dëgg <laughs> kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram waaw lépp lu fi ne bés dina jot dootu fi ne kii des mooy sa nekk-nekk borom kon jeex mu ne kon ñépp a nekk ci pertange parce que as-sihha wal wal wal wal wal wal faraax muy am jot giñ doon wax mooy borom bi daal di lay féexal mooy mu féexal la loolu mooy al faraax ba yu bari nga mën koo def sans gêne sans problème loolu mooy alfaraax mu ne yooyu noonu ñu bari dañ cee perte mooy du ñu ko utiliser niñ ko war a utiliser ban mum leen di ba niñ koy ñàkki léegi nag du deseeti lu dul seen ñaari loxo parce que addina bi boo fi newee di rëccu sa benn baaraam ngay jàpp matt sa sadd alaaxira nag lépp lu la yàlla may ci baaraam di nga ko dugal sa gémmiñ di matt ngir sàcc ngir ngir ngir ngir ngir ngir rëccu xanaa borom bi waxul wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidh fulanan khalila ya laytani ah, ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila jazakallahu khayran mooy borom bi nee na fàttalikul bés bi nga xam ne ci tooñkatu boppam bi day sex ay ay ay ay loxoom lay sex parce que benn baaraam doyul non désolation bi mu gis ta xam ne c'est sûr ci lay dem boo xam ne sarmadiya la du jeex moo tax benn baaraam du ko doy loxoom yépp lay ngam naan yaa waylata laytani lam attaxid fulanan xalila aka neexoon diw ay woy ma bañoon koo jàpp ca àddina defe ko xarit laqad adallani an zikri ba'da iz ja'ani moo ma moo ma dëddale ci alquranu borom bi fàttali borom bi tabaraka wa taala njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw ba mu ma dikkalee moo tax loolu jara bàyyi xel la suñu borom kon ne ñëpp nekk ñu perte illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr kon ñeenti jikko ñooy ñi nga xam ne ñoo gañe yoo xam ne il faut nga ràngoo ko ngir nga man a profiter ci sa temps ci sa dund boo ko deful na la leer ne perte nga mu ne illa alladhina amanu ñii kese ñoo sauvé mooy ñi nga xamante ne nii ñoo gëm yàlla li taxoon al imaamu Shafi'i di wax radiyallahu anhu que ne saar bi bu doyoon bu wàccoon moom kese mu doy mm-hmm. parce que li nit ñi ahlu sa'adati waa texe ak waa saqa wala leeral te lool moo fi indi loolu la fi borom fi indi jaam yi moo tax mu ne ëllëg fariqun fil sa'i fil jannati wa fariqun fis sa'ir ñaara am benn mbooloo ajjana lañ jëm benn mbooloo sawara la nga xam ne moo lay xamal yow ban ngay boole sa bopp saar bii loolu lañuy ñuy wan li tax tuddul duggul ci détail yu ñi perte mooy ku dund fii xam li lay pertal xam nga ko ndax dafa lëkkaloog doomu aadama bi muy bakkan an nafsu wal hawa wa shaytan wa dunya ku leen fetal fetal nga noonu yu bon ya ñooñu ku fi dund xam nga ko ku fi dund xam nga ko waaw mooy sama bakkan yu neex yi may pousser ak yi nga xam ne moom la may defloo te mu leer ma ne borom bi ba li wala borom bi digal ma moom mu ne ma defal leneen non garaawul non yàlla mettiwul comme oustaz ñoom ñoo soxor kese waaye xam ngeen ne borom bi yërmande kese la waaw waaye saytaane bi nga xam ne moo na naan yow dundal boo fi pertee gis nga dund bi kese nga am boo féexul profitoo ci sax ndaw billahi boo fi màggetee di nga xam ngay rëccu bala ngaa faatu nga dem ci jàkka yi tuub mu jeex <laughs> bu fi dem Makka léegi ah attention yow yaa ngi xalaat ñu naan alaaji bi mooy mooy tëgg tey ñeme nga koo def bu ko def ah. bu fi dem Makka de uh-huh. bu ko defee yow doo dem Makka mais géej gi nga war a sangoo ngir set mu ne la bu fa dem uh-huh. man damaa tilim même bu dee sax damay tëggat naa dem Makka uh-huh. ku la nekk bu ma demee dem Makka loolu du tax sax léegi dootuma def yooyu mu ne la bul dem. mooy da lay ci yooyu naan la bul def di la bàyyiloo jëf ainsi de suite yooyu képp nag koo xam ne allumé nga leen ne leen tuy ñu wadd yow moomu yaa yow yaa gañe kon borom bi ne la diina amanu ñi seertulu daal première qualité mooy dañuy gëm yàlla mooy ñi nga xam ne dañuy gëm yàlla mooy dëggal borom bi tabaaraka ko taala ci ay nekk ay meloom nekk nekkam li topp ay ndigalam tamu tax tey bàyyi ay tereem tamu tax te gëm li nga xamante ne nii moom mooy ki nga xam ne moo fi def lépp moo wàcce yonent yi alayhimu salaam ay téereem ay malaakaam ak yawmal qiyaam ak dogal bi nga xam ne moo lay dal yow doomu aadama bi doo du la jaar loolu nga gëm ko ñi gëm loolu mooy première qualité mooy première melo bi nga xam ne pour nga mucc foog lool nga am ko muy al imaanu saafi as-saalih as-saalih bi nga xam ne day set wecc te wér wa amilu saalihaat mu ne deuxième melo mooy dañuy jëf lu baax lu baax li ñu gëm yàlla mi ñu gëm da leen di parce que quand même diine du ay spéculation kese non diine moo tax boroom xam-xam yi naan al imaanu i'tiqaadun bil janaan wa qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih mooy da koy fas ci sa dënn sa xol ba pare say lan nañ di ko wax nga koy jëf ak say say cër fii mu ne loo man di wax ni da ngaa gëm yàlla bu woor jotee ta amoo benn ngànt bu la war a ceree woor mais woor ngay def non woor nga mën a def mënoo def leneen mënoo ko batale bu julli jotee mënoo ko batale bu dee borom bi may na la loo ajee mënoo ko batale kon yooyu mooy waa amilu saalihaat dañuy tegu ci li ñu gëm yu baax yooyu ñu koy jëf te yàlla tax nag mooy yu baax yi yu baax yi nag borom bi moo ñu naan lii wa baax waaw sinon ku nekk am na yoo xam ne dangay ngay dudd ci société fekk fa loo xam ne seen aada loolu la mais est loolu la borom bi nangu parce kat ku jàpp ne yéeféer yi li ñu ne wala ñi gëmul yàlla ñoom dañoo nekk ñoo xam ne euh, euh, euh, dañoo nekk rek comme ça ñu mu tay leen mu neex leen ñu def ko ñu koy toog non kullu la day ladayhim farihun boroom bi leen bind bind ñu ñun ñëpp moo ne mbooloo mu ne la ñu moom la ñuy bëggee ah. bu leen yaakaar ne gaa yi non non mooy dafa rafet ci ñoom kon nag wa amilu saalihaat li baax yàllaa ñu koy wax yonent bi alayhi salaam moo koy jottali deuxième mu ne ñetteel wa tawaasaw bil haqq ñuy dénkante dëgg di dénkante gëm yàlla mi nga xam ne mooy al haqq allahu huwa al haqq wa nabiyyuna haqq wal anbiyaa'u haqq wal qur'aanu haqq mooy ñuy dénkante dëgg yooyu ci côté yàlla nan lañ koy dimbali wantee ci xamalante bañ di ko bokkaale tey tënku ci ay digaleem tey sori ay tere di dénkante dëgg waaye ñeenteel di deen ñi wata waasow bi sob ñuy dénkante muñ parce que dund gi moog looloo ànd ñaar yiw mujjee wax moom la waxe feneen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna la mooy dugal na yi yéenay xeet wi gën wu borom bi génn ci kaw suuf mu ne lan lu tax ngëneel gi fu mu ne daa am lu koy wane ta'muruuna bil ma'ruuf da ngeen di digle njekk wa tanhawna 'anil munkar ngeen di tere wante ngeen di tere li nga xam ne mooy safaan wa tu'minuuna billah fekk ngeen gëmoon yàlla te mooy cosaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañu awwalu maa daxala an-naqsu ala bani israa'il wal hadiisu qad rawaahu al Abu Daawud wa Tirmidhi rahmatullahi alayhima ngir ponk bi am doole gum am doole ba borom bi boole ko ci ne pour nga rëcc ngir nga bañ a sa dund yow doomu aadama bi fokk lii nga nga nga nga nga nga nga moom mu ne fii ak wàññeeku wàññeeku njëkk a duggee ci wa doomu Israaïl yi alayhi salaatu wassalaam Israaïlu mooy Seydina Yaqub de passage li yonent bi saa saam doon wax ne doomu borom bi nee doomu aadama bi damay lor man maay dana day saaga temps bi di temps bi te maay temps bi Israaïlu yonent la de Seydina Yaqub mooy Israaïl kon nañu moytu ci ñenn ñi parce xew-xewu jamono woyu ñu tudd ne Israël rek saaga yonent alayhi salaatu wassalaam même bu dee tudde nañ ko dëkk am nañu ko tuddem réew nañu xam ne tur boobu tur bu mag la fa borom bi suuratu banu Israël suuratul Isra suuratu Isra banu moom lay wax mooy aji rañaan gi doonul woon deñ di rañaan jëm ci borom huwa Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam kon mu ne fi ak loolu parenthèse la woon fi ak wàññeeku wàññeeku njëkk a duggee waa banu Israël mooy alayhi salaatu wassalaam bu kenn masoon a gis moroomam muy def lu dul noonu ba koy tere na ko diw lii ngay def waroo ko def xam nga ne daganu la waru la ah te borom bi da koy tere waaye ca suba ko mu ñëwaat fekkat ko muy def la même du ko wax dara bal mu toog ak moom di lekk ak moom di naan ak moom comme si mooy min mujj na miin mbir mi garaawatul mu ne borom bi bañ ko defee boroom bi féewale seen xol yi daal leen rëbb mu ne lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kaanu ya'taduun kaanu laa yatanaahawna an munkarin fa'aluuhu la bi'sa maa kaanu ya'maluun borom bi ne ngir ponk bii ni mu amee solo dernière bi wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr mu ne borom bi féewale seen xol ba pare yonent bay saasaam jàng ne dégg leen li borom bi wax lu'ina rëbb nañu alladina kafaru ñu weddi yàlla min bani israil ci doom israil yi alayhi salatu wassalam ña ci weddi ci làmmeñu seydina ak seydina Isa ibn Maryam alayhimu salatu wassalam lu tax zalika bima sababu mooy yàlla giñ doon def ginnaaw bañ xamee ne lii mooy dëgg min ba'di ma jaa'athumul bayyinaat ginnaaw bileen leen yu leer yi dikkalee ñu mooy yàlla siyama wa kaanu ya'tadun te dañ doon yi li yàlla ne yem leen fii ñu doon def lu leen neex bu leen def ñuy def def leen ñu bañ mu ne nag fi mu gën a manifesté woo seen mooy googu kaanu laa yatanaahawna an munkarin fa'alu dooduñu woon terewante yu ñaaw yi nga xam ne moom lañ doon def moo tax calamité la cib cib gox buñ demee ba ñu jàpp ne ah, bon chacun à la liberté de faire ce qu'il veut bu ci kenn wax dara voilà loolu mooy li nga xam ne la liber les libertés individuelles c'est l'islam daa ñëw piétiner les libertés individuelles noonu moo tax yonent bay sa salaam ne bul dugg néegu jàmbur foog nga fëgg wat këru jàmbur yëglul même boo yëgloo alxuraan neen la buñ la nee irji'u farji'u huwa azka lakum dellu leen moo gën a sell ci yéen loolu pour lan la intimité nit ñi dañ koy respecté waaye dafa am loo xam ne ñun ñëpp ko bokk muy société bi bu ñëpp ne alal bu ñëpp bokk nañ ko bàyyi ñenn ñi di ko yàq ñu ne ñun suñu yoon nawu ci ah bu boobaa lu ñu ci dal nag lu ñu ci fekk borom bi buy mbugal du mbugal ñoom ñee bàyyi ñu ci def de mu ne li leen indi surtout mooy doonu ñoon terewante yu ñaaw yoo xamante ne moom lañ doon def la bi sa ak ñaaw li nga xam ne moom lañ neewoon <coughs> moo tax yonent bi alayhi salaam ne la ta'muruna bil ma'ruf wat naa ne di ngeen diglee njekk wala na anil munkari te wat naa ne di ngeen aaya wante li nga xam ne mooy safaan aw la yusikanna allah wala borom bi dina wàcce ci yéen mbugal moo xam ne ci moom lay tukkee summa yad'unahum fala yastajibu lakum ginnaaw gi ngeen koy ñaan du leen may dara kon nag foog naa waxtu wi ñu mayoon ah, mat na muy trente minutes avant quarante la ñuy waaw quarante minutes quarante bu diis jot na. Ah, ñu bañ a jéggi. macha mooy di yem ci xuduud yi ñu dëxal yi ñu teg gis nga jullit moo war a gën a respecté. li buñ tegee dara. heure sangam la ñuy tàmbali bu ci seconde teg. bu weesoo tamit fañ la mayoon. bu ci yokku dara. jërëjëf yonent bi alayhi salaam jeexale loolu moo ñu ko jàngal. keroog bi ko benn saxaaba buñ naan Itbaan ibnu Maalikin radiyallahu an daal di laaje ngir mu ñëw këram daal di koy jullil bërëb boo xam ne da koy jàppe julliwaay jullikaay ab jàkk mu ngi ñuy dem Medina mu ngi côté masjidul jumaa ci wet gi noon fa la nekk mhm. première ajjuma fañ ko jullee ci wetam